min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa salaasiin ba'dal mi'atayn wa an abii umaamata radiyallaahu ta'aalaa anhu anna rajulan qaala yaa rasuulallaahi i'zan lii fi siyaaha yaa rasuulallaahi i'zan lii fi siyaaha qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam inna siyaahata ummati aljihaadu fi sabiilillahi ta'aala rawaahu abu daawuda bi isnaadin jayyid kon al imaamu alxaafid annawawi rahimahullah mu ñuy indil ci suñu jotaay ci suñu xadiis bi Hmm? Euh, mu andil ñu ginnaaw bi jeexale muy kat chapitre deux cent trente-quatre baabu fadlil jihad di wax ci ngëneelu jihad hadis mille trois cent quarante-quatre muy wax ci mu noon abdillahi ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu fa taghnam ba mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille trois cent quarante-cinq nekk ci dernier virage ci jeexitalu euh, chapitre bu njëkk bi ci kitaabul jihad di baabu fadlil jihad mu ne wa an abi mu ngi jël ci sayna abu umama albahiliyu radiyallahu anhu anna rajulan kenn daam benn waay boo xam ne qaala daa dikkal yonente ne ko Eh, ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam izan lii ah yoneen saa sam doo ma doo ma permettre doo ma jox ndigal fi siyaaxa ci may wër waaw di wër àddina bi di dem dogoog li nga xam ne mooy moom laa miinoon moom la bakkan miin moom lañu miin di wër ci dëkk yi di dem ne dangay ngay jaamu ji yàlla fu sori daggoog ñépp waaw comme li nga xam ne xeet yi jiitoon am nañu ko ci doon def eh, jóge fañ dëkk di wër ci dëkk ci àddina bi dem foo xam ne fu sori ne ak tamit di wër tamit di contempler lu bari ne ñoom dañuy jaamu yàlla foofu ndax eh, moo gën kii yi quoi fa qaala an-nabi yonent bi saa saam tontu ko ne ko inna siyaahata ummati ne ko nag loolu ngay laaj mooy voyage yooyu di wër bu sama xeet xam nga lan la mooy al mooy jihaad gi ñuy def di dem ci réew yi ak gox yi nga xamante ne nii dañ fay dugal lislaam waaw loolu mooy li nga xamante ne mooy sama sama xeet moom loolu la leen yàlla defal waaye fi sabilillahi di jihaad ci yoonu yàlla azza wa jalla mi nga xam ne màgg na màggarata tedd na léegi mu ne hadis bi rawahu abu daawud al imam abu daawud as-sijistani moo ko solo bi isnaadin ci càllale boo xam ne jayyidin bu baax la léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong nga ko solo njàngat bu njëkk ñu ne est moom kese moo ko solo mu ngi ko bi kitaabul jihaadi baabun fi nahyi ani siyaaha mu ne haddathana Muhammad ibn Usman at-Tanuukhi Abul Jumaahir mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Usman at bokk ca waa Tanuux Abul Jumaahir moo doon dakkantalam ñii ne Abu Abdurrahman ad-Dimashqi al-Kufr Suusi ah, moom muy Abul Jumahir rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent vingt quatre rahmatullahi alayhi imaamul haafiz nee na siqa rahmatullahi alayhi ku dëgër la qaala mu ne haddathana al-Haytham ibn Humayd mu nekk ñu nettal mooy al-Haytham ibn Humayd di al-Haytham ibn Humayd al-Ghassani mawlaahum rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko euh, ku dëggula la imam atta borom taqribu tahdib di imam an-Nawawi euh, imam al-Hafiz ibn Hajar wa rahimahullahu taala qaala mu ne axbarani xabaare na man dongam Alaa ibn al-Haaris Alaa ibn al-Haaris ibn Abd al-Waaris al-Hadramiyu rahimahullah Abu Wahb ñi na Abu Muhammad ash-Shaami ad-Dimashqiyu génn àddina cent trente-six moom it saduuqun Euh, la wax faqih euh, euh, waaye jamees nees ko bil qadar wa mooy ci wàllu mooy ñi nga xam dañuy bañ dogal mooy qadar yeey dañuy bañ dogal mooy mooy idée yooyu rek ah wal iyaazu billah an il qaasimi ibn abdirahman mu jëlu al qaasim ibn abdirahman ash-shaami abu abdirahman ad-dimashqi mawla ali abi sufyaan ibn harb génn àddina la 112 rahmatullahi alayhi ah, moom it saduq la wax ah, rahmatullahi alayhi an Abi Umaama moom moo ko jëlee Abu Umaama di Sudayy ibn Ajlaan gis nañu hadiisam jotaay bi ñu génn ibn Wahb ibn Amr ibn Aamir ibn Rayaah ibn al-Haaris ibn Sahm ibn Amr ibn Sa'laba ibn Qays Aylaan Abu Umaama la siiwoon al-Baahili sahaabatu rasuulillah bu siiw la ah, moom hmm? Euh, mu ngi génn àddina la 86 am na nag ñu ne la 81 wallahu ta'ala a'lam anna rajulan qala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam idhan li fi siyahati qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna siyahata ummati al-jihad fi sabilillah euh, hadith mel nii nag am na yoo xam ne al imam kii mu ngi koy tudd euh, Zaynuddin al-Iraqi rahimahullah mu ne al imam Abu Dawud solo na hadith bi ci comme niñ ko gisee nii Seydina Abu Umaam mu ne benn waay daa wax yonent bi saa fi sabiilillah mu ne loolu wa rawaahu Tabaraani imaam at-Tabaraani soloo na ko bi lafdi inna li kulli ummatin siyaaha wa siyaahatu ummati al-jihaadu fi wa li kulli ummatin rahbaaniyya wa rahbaaniyatu ummati ar-ribaatu fi nahri al-aduw mu ne al-Bayhaqi at-Tabaraani ko ci kaddu yi ne yonent bi saa saa ne. xeet wu nekk de ñeel na ko ak wër gu muy wër ci kaw suuf waaye man nag sama bu saxaa sama bu kii nii sama bu xeet man mooy jixaat ci yoonu yàlla mu ne xeet wu nekk am na rahbaaniya mooy la chrétiens yi doon wax naan dañuy dogoog lépp waaw bàyyi di bàyyi di di sëy ah bàyyi lu bari yoo xam ne ibtada'uha maa katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwan mardati ridwanillah waaye fama ra'uha haqqa ri'ayatiha comme ca suratul hadid muy dogoogoog ñuy dogoog lépp ne dañuy jaamu yàlla mu ne loolu xeet wu ne am nañu ko cay jéem a def ak ñu ko cay def waaye wa rahbaniyatu ummati man nag bu sama xeet nekkul comme noonu déedéet arribat mooy takku taxaw fii nahril aduwi ca euh, noon bi waaw toppe ko mbooro ba bayax waaw mooy dooleen may dara waaw ngeen waajal seen bopp fépp foo xam ne porof ndoll buñ mën a jaar waaw ci biir ak ci biti ngir dal julli ñi fekk yéen pare ngeen waaw kay eh, am na loo xam ne mu ko fàtte woon jotaay yee ñu génn bi yoneen saa saam doon wax naan borom bi tabaaraka wa dal eh, daal dinay fay daal dinay dugal ñetti nit àjjana ci benn benn flèche waaw hadis mille trois cent trente dama ko fàttaliku nii parce que chaque fois ma ne woon dama naa ko préciser fàtte ko boro mu ne inna allaha yudxilu bi sahmi alwahidi thalathata nafarin al janna mu ne worom bi dina dugal àjjana ñetti mbooloo ñetti nit ci benn flèche saani'uhu ko koy defar yaxtasibu nga xam ne day xaar di am di yaakaar ca sanaam gam koy def sanatahu jëf gam koy jëf fi sanatihi alxayra ci at yiw bi fay warraami bihi ka koy sànni wa munabbilahu wala wa munabbiluhu wala wa munbiluhu ka nga xamante ne nii moom moo koy jox muy sànni loolu li ñu fàtte woon wax mooy bu njëkk bi ne saani'uhu njëkk a mu njëkk a tudd ne mooy ko ko moom mooy addi mooy nday mbill gi budul woon woon wax mooy loolu hadis bii dañuy soññ réewu jullit bi ñuy amal suñuy armée suñu bopp di ko defaral suñu bopp waaw te buñ koy defar mu nekk loo xam ne dañuy xam ne ci jaamu yàlla lañ nekk armes yu sophistiquées yi ñuy génn di xalaat am ay université yoo xam ne dañuy travailler ci loolu waaw nan lañuy ñuy amee yu gën a sophistiqué ak yoo xam ne day déjouer tous le les le les le le le les les le les les les blocages ak yi nga xam ne mooy Euh, contre yi yëpp mu daal loolu nañ ne koy jànge di ko parfaire tout le temps mu nekk loo xamante ne industrie lay doon waaw loolu noonu hadis bu yóbbu noonu dañu ciy pousser parce que benn flèche boroom di dugal ci ñetti nit àjjana que mu njëkk a tudd mooy ko defal kon loolu mel ni dañuy soññ ci ñu bañ a toog rek di jéebaane tout le temps comme ni nga xam ne noonu lañ mel te bokk na li ñu gën a rey mooy sam noon moo lay jaay armes yi nga xam ne yow bu ëllëgee moom nga nar a xareek moom loolu daa mën ne <laughs> waaw waxoon naa la moos xam nga ne moos def na ci yoo xam doo mooy boo kii muy désactiver lépp waaw te xam na lu mu lay njuwee moo tax loolu euh, idée bu force la foog ne noon yi ñoom ñoo war a dajale ñoo am droit di defari arme di am alors ko bu dee réewum jullit déedéet yéen moom wóoru ngeen lu tax wóoluñu ñoom ñoo wóor kan moo fi masa tiire bombe nucléaire ci kaw suuf États-Unis <laughs> te pourtant kenn neewul ne waa ah, ñoom wóoruñu nàngam ak nàngam déet <laughs> waaw ñi ko fi am ñépp amul kenn comota utiliser suuf ñoom waaw kon léegi lu tax ñu bëgg ko yow mi ko jot a utiliser yow yu bon yooyu nan nga bëgg wax ñeneen ñi te kat dañuy ñeneen ñi mooy jullit ñi ah waaw mooy jullit ñi rek sinon Inde moom ba mu koy am da koo am waaw Pakistan ci ci ci ci ci ci concurrence boobu moom itam mu ne yé mu daba da ci am que Inde bu amee te amul moom problème dëgg lay doon waaw ndax seen noon yu mag lañ voilà <laughs> léegi xoolal ñi ko am yépp benn réewum jullit nga ciy tudd muy Pakistan te Pakistan contexte bi mu ko amee mooy amook Inde ci benn euh, opposition bu mag ak tamit benn guerre bu rëy lañ ne woon ba léegi waaw moom kese ñi ci des ñëpp ñu ne leen non yéen moom dem leen toog wóoru ngeen quoi waaw wal iyaazu billah lii hadis boobu dañuy pousser comme si dañuy pousser ci loolu jullit da ngaa war a nekk ku autonome waaw say mbir waroo ko wékk lu dul ci sa borom tabaaraka wa taala waxuñu la ne doo def commerce ak ñeneen si mais lépp loo xamante ni réew jullit mi ci wàllu économie. autosuffisance man ngeen a fexe ba amal ko seen bopp du ngeen dépendre ci kenn na ngeen ko def waaw bu leen bàyyi ba crise xew ngeen di door a jóg déedéet waaw loolu mooy jógub koo xamante ne tardé na bu yàgg da war a pare bu yàgg waaw tous les secteurs de l'économie réew mi daa war a am ñoo xamante ne ñu ci yëngu la côté automobile waruñoo nekk rek di jébaane ay Toyota fële ki ay ay ay ay ay ay Mitsubishi ay Renault ki Peugeot ki ay Ford waaw ñun pourquoi pas ñu xalaatal suñu bopp ne ñun pourquoi pas une voiture bu dee réewum Sénégal la wolof boo xamante ne nii ñun ñoo ko suñuy ingénieur am nañ ingénieur ñoom yu jàng yooyu wala dé ñu fexe secteur yëpp nag noonu la l'agriculture ceeb bi ñuy jébaane ay Vietnam ci Cambodge ay Cambodge alors que ñu ngi am vallée du fleuve Sénégal ñoo ngi am la Casamance ah yooyu yépp nekk loo xamante ne ay secteur la yoo xamante ne nii dañ cee wara bu ci nekk nag damaa suscité yi kese côté textile bi naka noonu bu nekk naka noonu côté arme tamit waruñoo xaar di jënd rek bu ñee ñii ñuy commandé chez se chez ak ñooñu ak bis ñuy yónni ay avion yooyu yépp ay secteur la yoo xam ne dañ ko waroon a xool nan lañuy bu dee loo xam ne xam nañ ne benn réew kese du ko man suñu réew yu ñu daggaatee ñu fexe def coopération ak ñoo xamante ne comme Europe fii niñ defar Airbus c'est pas benn pays non Airbus ñoon di defar avion du yaa ay Airbus euh, A380 ay Airbus nangam ak nangam mais yooyu noonu France kese moomu ko <laughs> non ay pays européens yu bari ay Allemagne ay Italie ay ñangam ñoom ñoo boole seen doole ndax bu ko defee budget bi ndax li mu laaj daa bari bu ko defee ñoom ñu mën a teg ku nekk indi ñu mën a créer li nga xam ne mooy Airbus di ko jaayante Boeing bu eh, eh, américain yi waaw chinois waaye ñoom def décollé nañ bu yàgg ñoom itam mooy loolu c'est pour wax la ne yonent bi alayhi salaatu salaam euh, dafa libéré jullit ñi waaw waaye nag man yéemu naa ci ñoo xam ne dañuy jàng xadiis yi rudu won wa Ah, ah, fi al-ashi wal ghudu wal asal waaye dara waaw ah, dañ koy romb noon di dem mu ruural way kan kiram sax waayow loolu wal iyaadu billah yoleen saa salam daf ñoo libéré kon nag mu ngi noonu kon mu ne eh, buñ ñëwaatee ci li nga xam ne moom la kii doon wax al imam Zaynuddin al-Iraqi rahimahullah mooy rahbaaniya googu mu ne yoleen saa salam nee na xeet wu ne am na rahbaaniya buñ doon def wa rahbaaniyatu ummati bu sama xeet nag googu dogu ci lépp mooy arribaatu fii nax adu dogu ci bànneex yi nga xam ne ñoo lay tere ñooy ñooy tax bitaala gi toog doo nangoo dem fa nga xam ne fa la boroom bi bëgg nga ñaqe mooy takku ngeen takk nekk ci frontières yi fépp foo xam ne ci bépp domaine boo xam ne noon yi mën nañu fa attaquer te loolu ni mel ci côté xeer par xeex par des armées noonu la ñu war a mel ci côté idéologie waaw média yi ñu bañ leen koo bàyyee mu am secteur yoo xamante ne julli ñi tamit dañ ciy pare bépp caaxaan bépp kasi bu boo xamante ne nar yoo xam ne gars yi ñu ngi koy polluer ñu pare déjouer ko waaw article yi tamit naka noonu ñoo xam ne dañuy mën a bind am ay plume yu baax te tegu waaw de belles plumes yoo xam ne nag dëgg nag waaw bépp caaxaan bu ñu wax ak ay ay ay ay ay ay ay ay diabolisation campagne de diabolisation campagne de dédiabolisation am waaw yooyu noonu dañ koo war a am pare waaw ci wàllu xam-xam bi ñu taxaw côté bépp waaw ci naxarul adu fépp tombale bopp a baya lépp lu ñu teg ci neen fekk dëgg gi moom pare na ngir écraser waaw waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu ta xadiis yii nii Eh, eh, moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, di ñu di ñu pousser waaw waaw loolu mooy mooy mooy te borom bi loolu la wax bal naqdhifu bil haqqi ala al baatil fa yadmaghuhu fa idhaa huwa zaahiq wa lakumul waylu mimmaa tasifuun waaw borom bi nee na maay jël dëgg sànni ko ci kawum neen ay waay woonaa texe ay waay woonaa teraanga ka nga xam ne lii nga xam ne borom bi moo koy defal ah. yow intermédiaire nga ci yow la ko jaarale ngir nga rajaxe écrasé neen waaw dëggug yàlla ji nga xam ne yaa ko porté ci sa plume yaa ko porté ci sa arme bu dee côté boobu la yaa ko parti porté ci sa idéologie sa xam-xam waaw plateau bu ñu nekk nga mën a dem daj lañ fa wax ak caaxaan yañ fa wax waaw bal naqzifu dëgg dëgg ñun borom bi loolu borom bee koy def wa maa ramayta id ramayta walaakinna Allaha rama waaw wa maa qataluuhum walaakinna Allaha qatalahum waaw la yoneen suñu borom xamal jullit ñi ne kii def ñi defaakoon bi wallahu xalaqakum wa maa ta'maluun borom bi moo leen bind dëgg dëgg ak ñi ngeen di jëf. Badar mooy saxaaba yi gis nga kuffaaru Quraysh yi dëgg dëgg du yéene leen rey waaye borom bi di Allah moo leen faat mu ne yonent bi saa saa wa maa ramayta sànni woo id ramayta ba nga sànni <laughs> walaakin inna allaha rama waaye borom bi moo sax waaw lool mooy mooy def à travers ñun woonaa teraangaay ka nga xam ne borom bi buy écraser li nga xam ne mooy nen ci yow la ko jaarale allah ndaw teraanga fa yadmahu mu daal di écraser ko fa idha huwa zahiq bu ko defee neen daal di toq daal di toq fële waayow daal di abale waaw kon nag loolu lu ama am solo la waaw mais nekk ñoo xamante ne lu ñu leen jox ñu naan comme suñu médias yi léegi yi waaw dañ leen di nettali ci seen bopp jullit yoo xam ne médias yéeférie leen koy jox seen lépp boo gisee bu ñu ñëwee international rek après nga xool lépp waaw ay image CNN ay France 2 ay euh, euh, kële euh, TV5 Monde yooyu la ñuy jël di ko wax ci wolof wala indiwaat ko ci français bi dóoraat ñu ko amul dara luñ ciy def waaw amul segg ñu naan la segg nañ la ngeen segg yéen da ngeen a jël rek te yu seen collègue yi wax yoo xamante ne bokk ngeen pas-pas te yéen li ngeen gëm lañ bañ waaw képp koo xam ne dañ day doxal l'islam wala loolu yonent bi saa saa jàngale gars yi jàpp ne monstre il faut l'éliminer il faut plus mu nekk ci kaw suuf yow nga ne Muhammad nga tudd yow nga ne Usman nga tudd yow nga ne Ali nga tudd yow nga ne Jibril nga tudd di ab journaliste boo xam ne noonu nga mel di bomb nag xeetu yu mel noonu di leen ko di leen di leen ak li nga xamante ne mooy information yu fausse yooyu wal iyaazu billah moo tax yeewu dafa baax waaw waaw mu ne al imaam al iraaqi mu ne walil bayhaqi fi shu'ab min hadiisi anas mu ne al imaam al bayhaqi solo na ci shu'abul iimaan ci hadiis boo xam ne sayyidina anas ibn maalik radiyallahu anhu moo ko indi mu ne yeneen saa sam nee na rahbaaniyatu ummati al jihaad fi sabiilillah mu ne loolu chrétiens yi doon wax. daan dañuy dogu lépp ngir jaamu yàlla yoon nag loolu ngir sama xel mooy jihaad gi ñuy jihaad ci yoonu yàlla waaye mu ne ñaari wakilaahuma da'if waaye xadiis yi yëpp nag dañoo da'if waaw mu ne wala Tirmidhi ñeel na imaamu Tirmidhi wa hasanahu ta nee na bu hasan la wan Nasaa'i ak imaam an-Nasaa'i fil yawmi wal layla wa Ibnu Maaja moo ci téere boobu imaam Ibnu Maaja min xadiis Abi Hurayra anna rajulan qaala den waay dane ya rasulallah e yow ndawal yàlla alayhi sallallahu alayhi wa sallam inni urida inni uridu an usaafira fa awsini qaala alayka bi taqwallah benn waaye dane yoneen saa salaam man damaa bëgg a tukki xam nga kii wute naag lépp dem kii ma ne man ma ñëw ci sëriñ bi ne ko ah damaa bëggoon na nga ñaanal ma dem ngee wala damaa bëggoon a dem Usaanaar wala a dem Bakel waaw tukki dem sëgi coor ñëwaat loolu la léegi nag mu daal di koy dénk loolu bokkul ak kii li mu wax de kii siyaaxa la lool <laughs> kii moom mooy di wër rek bàyyi dëkkam lépp di wër rek ne day jaamu yàlla waaw sori gaa yi yeneen saa salaam nañ ne ko nag siyaaxatu ummati mu tere ko nag mooy lii kii nag yoon moom tukki normal saa salaam ne ko alayka bi taqwallah maa ngi lay dénk ragal yàlla wa takbir ak di takbir di allahu akbar ala kulli sharaf ci fépp foo xam ne fu yéeg la foo ci sa voyage bi fu kawe <coughs> kon hadis bi nii ginnaaw taxrij bi nii walillahi alhamdu wal kon mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy yonent bi saa saam xamal nañu ne am na yoo xam ne ay façon yu nit ñi jàppe naan jaamu yàlla di fa ut ngërëmu yàlla doo foofu waaw inna siyaahata ummati waaw loolu nag façon tere la le fait que yonent bi alayhi salaam euh, ne ko inna siyaahata ummati jihaad fi sabilillah lool mooy izan lii ndax dana ko permettez-moi ô prophète ô messager alayka salaatu wassalaam d'entreprendre des voyages sur terre ah de mooy du voyage dem touriste de non du loolu waa ah. dem xool euh, afalam yasiru fil ard non moom du lool kese mooy day dem dogoog waaw ngir di jaamu ji yàlla moo tax borom awnul ma'bud sharh sahih eh, imaamu eh, sunan abi daawud mu ne loolu nag mu ne ka anna mu ne mu ne borom as-siraajul muniir nee na ka anna haadha as-saa'il ista'dana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi adh-dhahabi fi al-ardi qahran li nafsihi bi mufaaraqati al-ma'luufaat wal-mubaahaat wal-ladhaat wa tarki al-jumu'a wal-jama'aat wa ta'liim al-'ilm wa nahwihi fa radda alayhi dhaalika kamaa radda ala Uthmaan ibn Mad'uun fi at-tabattul mu ne boroom as mu Muniir de nee na dafa mel ni aji laaj gi dafa laaj ndigal yonent bi alayhi salaam ci dem voyage ci suuf si ngir lan ngir noot bakkanam noote ko lan ci li nga xam ne mu takkale kook li nga xam ne moom la miinoon xam nga nit ku nekk fa mu juddoo miin fa am fay soppe am fay xame ay yaayam ay ndayam nag baayam ay mbokkam yépp nekk fa léeg-léeg bu génnee rek am na lu tax waaw ñun suñu classe yi nga xam dañoo jóge woon réew muy daal di ñëw ci tugal am na lu tax waaw c'est pas ba ñuy dem dañoo mera ah non mooy da ngaa yaakaar leneen loo xam ne di ko mën a ami feneen ak dem jàngi feneen ñenn ñi ñeen dem uti loo xam ne di nga ci ami teraanga feneen loolu la voilà mais ñii en général jamono yooyu gars yi doonu ñoom dunde comme ñun li ñuy dunde noonu léegi voyage daanaka gars yi te boobu it daa bari woon ñuy voyage attention de bul foog ne gars yi doon ñoon voyage dañ doon voyage ci lañ dëkkoon presque mais mooy nit ñi dañ doon dem di ñëwaat mais dem sax fa loolu am nañ waroon a gis nga Quraysh am na ñoo xam ne dëkkuñ fa woon dañuy ñëw euh, comme ñu ngi la doon wax Seydina ak gars yi ci euh, kii Seydina Suhayb Rumi ak gars yi Abu Yahya mooy euh, dëkkul foofu du cosaanam loolu yàgg naa am mais ni mu amee vague ni mu baree léegi. nga xam da ngay gis ñoo xamante ni da ngay gis ñoo xam ne yow ci sa bopp sa famille rek da ngay gis yow yow famille bi nga nekk ñenn ñi léegi ñoom leur vie c'est au Canada te yéen ñépp bokkoon kër Sénégal leur vie c'est au Canada ñenn ñi c'est aux te am nañ fa njaboot am fay doom am fa nangam ak ñeneen ñi sont en Italie ñeneen ñi sont en France ñeneen ñu ngi en Allemagne ñi ñu ngi en Australie ñu ngi en Afrique du Sud wala feneen ci pays Afrique yi wala sud-africain kii Afrique euh, Côte d'Ivoire loolu noonu ni mu meli nii jamono jooj melewul woon noonu voilà <laughs> kii nag mooy du du voyage foofu de mooy moom da doon dem ngir loolu nag mu miin nga xam ne moo tax gaay bu ñu la ma soon a génne da doon am ngandum impact boo gisee sharia la Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax ne euh, bi mu ñëwee mu ne bon euh, ku njaaloo xam nga euh, dañ la doon kii te sangewu te nekkoo koo xam ne ku masa sénga Euh, yoneen saa saam dana woon dañ lay dóor téeméeri yàlla wa boo am ba pare ñu daal di lay exiler un an waaw génn la dëkk bi un an parce que temps yooyu loolu ak gàcce dëgg la woon nit ki bu ko képp koo xam ne dañ la soraloon say mbokk mbir mi dala doon vraiment day mel benn honte la benn gàcce la boo xamante ne yaa ngi xool nan ngay def ba dindi ko quoi waaw ba dindi ko nu mu gën a gaawee moo taxoon finition boobu a bokkoon ci mais bi nga xam ne après. nit ñi dañoo commencé duggante bi bari ak yeneen bi gox yi Seydina Omar radiyallahu anhu nekk xalifa gis ne affaire boobu taxribu am boobu euh, nam meloon jamono yonent bay saa saa mooy exilé la un an feneen nga xam ne nit ki buñ ko fa yóbboo day delluwaat ci boppam vraiment riccu lim defoon vraiment alhamdulillah di yàkkam ci at mi jeex ba mu dellu si waat ba pare nekkat un bon exemple nag koo xam ne dootul defati loolu loolu ginnaaw gi jamono jamonoy Seydina Omar mu gis ne é affaire yi soppeeku fii boo fi taxribee am <laughs> gars yi buñ demee daanaka du leen soppi waaw léegi mu tindi loolu après ba Hanafi yi ne loolu ak taxribu am boobu mooy ndungu si kaso lañ lay dugal voilà bu ko defee foofu diñ fa tumuranke te te lañ bëggoon set wéet ga ak buñ la yóbbuwoon feneen nga xam dañ fay wéet yow kese ba pare di xalaat ci say bêtises ak yi nga def ba bëgg a delluwaat dellu ci sa boroom ak yooyu loolu ci kaso dañ koy am te doo génn dëkk bi waaw parce que yóbbu ko feneen mën naa dem bu dee njaalookat la kay yow waa ji nga yóbbu ko feneen ah foofu mën na faa yàq wala man na faa dem nangam ak nangam ñun moom suñu jamono moom daa sem <laughs> waxoon naa ko bi ci man suratul nuur yi <laughs> bi ñuy gis loolu atte yooyu ma moo yéen yéen a gën a xam ne loolu noonu moo tax <laughs> imagine euh, euh, léegi nga xam ne ñu bari am na ñoo xam ne moom même bu loolu amoon jarulu leen ko parce loolu quand lu salte la mooy imaginer nit ñu bari li nga xam ne tukki loolu la leen jaral waaw quitter Sénégal quitter l'Afrique ma Mali natal gi moo Burkina natal voilà moo Soudan natal moo nangam natal gi nga xam ne dafa metti non gars yi risque yu rëy yi ñuy jël waaw gaal yi ñuy jël ñuy dugg ay waaxi géej yoo xamante ne nii di dalloog ay vagues yoo xam ne dajeeg ay vagues yu mel ni ay immeuble gaal boo xam ne ak gaal goo xam ne warul woon a ci normes yi warul woon a dem ba foofu mais nga jël ko bëgg a jóge Sénégal jóge Mbuur jóge foofu côte yi Kayaar wala fu la neex ngir dem ba Espagne xam nga loolu c'est tellement risqué mais nit ñi di jël loolu ngir lan parce que l'Eldorado ñu ngi xool di yaakaar. dund gu neex buñ maanaam Europe buñ fi ñëwee dina leen fàttalewoo coono yi nga xam ne moom lañ jot ci mbëkk mi ci gaal gi waaw buñ demee Barça wala yooyu xoola ñoo xamante ne waxuma la ñëpp am na ñoo xam ne buñ leen ne woon léegi yow yooyu noonu gis nga coono yooyu ak tamit jaar ci yoonu suuf bi désert bi fii foofu wóorul am na ñoo xam dañuy dox ci désert bu ñu xamatu fuñ féete xamatuñ seen penku xamatuñ sow loolu dina dox nag di dajeeg suuf kese te man mënatoo dellu gannaaw boo de te sa provision jeex na bari nañu ñu suul ci désert bi ñoo xam ne Europe lañ bëggoon a ñëw ñenn ñi Libye lañ teg ñenn ñi Algérie ñeneen feneen xoolal coono yooyu imaginer nag buñ ne woon léegi Sénégal dañuy doxal charia léegi képp koo xamante ne nii njaaloo nga fi ni ñuy def euh, fekk sa yo amagoo soxna quoi dañ lay door téeméeri yar ba pare jëndal la billet. waaw visa lañ lay utal yóbbu la Las Palmas walla Miami wala fi nga xam ne mooy baar Paris <laughs> ya saay na lan waaye Berlin lañ lay yóbbu nga naan lan bàyyil ba xaara ba nga njaaloo fi rek téeméeri yar na ko dóor visa ca saase yóbbu la Berlin un an <laughs> xam na ne am na ñoo xamante ne njaaloo ji dañ ne takkar naa si bu boobaa parce que dañ naan ya way il suffit ma te gaa dégg naa ni ñuy dóori ci sariya gaa yee koy ñàngal rek dégg naa kii dóor sax waru la loxo bi yëkkati ba ba ba poqataat yi feeñ du dóor bu metti yooyu bu kawe yooyu <laughs> non ça loolu moom garaawul man daal nañ ma dóor saay téeméeri naa si njaaloo koo ma dóor mais téeméeri yàpp et après fes ma valise voilà ñu de waaye am yoo yëpp je suis am New York waa Los Angeles mais saa ah! ma ne coonaay yar yooyu boo coonaay désert beeg ndox mais may may jël mbëkk mi wóor na am na ñoo xam ne pare nañ bu boobaa moom <laughs> kon moo tax yooyu nag après yooyu comme que loolu gis nga moo tax tumuraayte goog dala amatul noonu en tout cas d'une manière générale du cas yëpp nag ñoo demee noonu loolu moo tax loolu jamono jooju affaire bi daa nekkoon loo xam ne lu pesant la waaw mais ñii defuñ voyage boobu kii daal bëggoon dem comme li borom comme li mu wax nii ne dem ci kaw suuf ngir dagg bakkanam ak li nga xam ne moom la miinoon yi mu miinoon ak yu dagan yi nga xam ne moom la doon nekk ak confort gi ngay am boo nee chez soi ak bànneex yi bàyyi ta loolu boo ko defee mooy ajjuma yi da nga koy baax ah. foo jullee te ajjuma boo nee ci àll bi fu nekk di ak li nga xam ne mooy mbooloo yi ñu soxlaa nga war a daje waaw yooyu l'islam bi soxla yow loolu ko doo fu bokk yonent bi nekk di jàngalante xam ci biir xam ne yooyu ak dëkk ak fu nit ñi nekk lay mën a nekk loolu yëpp day deñ voilà yonent bay saa saam daal di koy delloo ne ko déet comme ni nga xam ne noonu la delloo woon Seydina Ousmane Ibn Maz'un ak tabattul parce que Seydina Ousmane Ibn Maz'un foog naa waxoon waaw waxoon nañ ko fi mooy frère Qudaama bi ñoom ñëpp ay saxaaba yu màgg lañ njëkk a dugg ci l'islam bokk ci njëkk a dugg ci l'islam comme ni Seydina Sa'd bi Abi Waqqas wax hadis mu ngi ci Sahihayni mu ne euh, Seydina Ousmane Ibn Maz'un daa bëggoon. radda rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala Usman ibn Maz'un at-tabattul walaw aadina lahu laxtasayna waaw mu ne yonent bay dafa delloo Usman ibn Maz'un parce que da ko laajoon digal ngir yonent saa salaam daal mu fexe dogoog jigéen ñi ay bànneexu sa yëg yooyu yëpp mu bàyyi yooyu yëpp ngir di jaamu yàlla kese comme ni koy kii chrétien doon wax rahbaan yegoo waaw yonent bay saa nag delloo ko ne ko déedéet déedéet rahbaan ya amul ci diine amul ci l'islam déedéet loolu amul waaw kon ne wooral del woor waaw moo am ne riwaay yoo xam ne na ko wooral waaw kon loolu la quoi léegi euh, bi nga xamante ne nii <laughs> loo euh, kii nag ne kii euh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne cëy bu yoneen saa sand bu ko joxoon digal konoon ne dinañ lax tasay naa xam nga loolu mooy comme ni ñuy def xar yi tàpp seen euh, cër bi bu ko defee ñoom dootuñ mën a cee sëy comme xarum tàpp ñu ne ñoom nu buñ bu doon yeneen saasam joxoon na ko ndigal noonu lañu doon def bu ko defee mooy lay tax ñuy am bànneex ci soxna yooyu yëpp day dañ koy dagg bu ko defee nekk ci jaamu yàlla rek alors que loolu day contraire rek li suñu borom ne yaa ayyuha alladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla allahu lakum yéen ñi yàlla bu leen xaraamal yu tee yi ma leen daganal voilà kon loolu di euh, euh, euh, tere sa bopp li nga xam ne mooy soxna yeeg li nga xam ne mooy ay parfum woog yëpp loo xam ne luy luy neexal la ak yu noonu doy de loolu bokkul ci jaamu yàlla waaw <laughs> waaw loolu moom bokkul ci jaamu yàlla moo tax it gis nga alxulaat minal nasaraan yi nga xam ne ñu ëppal ñi ci ñoom li nga xam ne loolu moo leen dal voilà kon affaire bi loolu la ko quoi mooy loolu ku lu mel noonu mu tere woon loolu moom la tere kii ne ko loolu déedéet moom la boroom as-Siraaj di wax rahimahullah kon loolu mooy lan mooy euh, jihaad mu ëpp doole di wéeti waaw te wéet googu ba ñuy gis ngëneel yi nekk ci la lool jaam jamono ju tax jamono joo xam ne moom la saa san doon wax naan bu ñëwee voilà jamono joo ñëw ak fi ñëwul xam nga ne moos te lool affaire personnelle la comme niñ la ko waxoon waaw loolu moom nga nekk nit ñi moo gën fuuf ngay wéet wallahu taala alam kon hadis bii dañuy wanne euh, li nga xamante ni nii mooy jihaad moo ëpp yooyu te loolu sax da koo tere yonent saa sam da koo tere waaj waaw ndax daa laaj digal mën a ko déet inna siyaha te ummati jihaad fi sabilillah kon gëneelu jihaad nga wallahu taala